léegi ñu ñëw kon ci saaxibul ibriz insha allah bu ko defee ñu jeexale loolu moom li mu wax léegi mu ne xoolal déglu déglu déglu déglu déglul fii mu ne qaala radiyallahu mu ne na ah radiyallahu taala anu mooy cheikh abdul aziz fekk daa am lu ko cheikh ahmad ibn mubarak taalibe mi doon laaj ci wàllu gis yonent bi alayhi salaam waaw <laughs> léegi nag mu ne ma léegi fii nag dina la leeralal ay affaires yoo xamante ne ni yu bari la insha allahu taala mu ne waaw <laughs> wa amma man ra'a sayyid al-wujudi fi al-manami as-sayyid <laughs> Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabbagh al-Sharif al-Maghribi radiyallahu anhu mu ne kanta képp koo xam ne gis nga waaw sayyid al-wujudi sangu nekk nekk yàlla yi nekk nekk yépp mooy seen sang li yàlla bind yépp amal ko mooy seen sang fil manaami ku ko gis ci nelaw fa inna ru'yaahu kooku gisam tanqasimu ilaa qismayn gis gi mu gis yonent bay saar salaam ci gént day séddale ko ci ñaari mbir ahaduhuma bu njëkk bi maa laa ta'biira fiihi xam nga lii jeeg jàlloon na ci wax yi imaam al-Haafiz ak yi gis sànk Ibn Hajar rahimahullah loo xam ne amul luñ koy firé parce que dafa leer wa daalika te loolu boo bëggee xam mooy bi an mooy yaraahu alhamdulillah waa ji gis ko ala al xaalati allati kaana sallallahu alayhi wa sallam alayhi fi dunya mooy waa ji gis yonent bay saa saa mu nekk ci xaal bi nga xam ne ci la newoon ci àddina bi allati bi nga xam ne kaana saxaabatu saxaaba yi nekkoon nañ radiyallahu anhu yushahidunahu sallallahu alayhi wasallam alay xaal yo bi ko mooy xaal ni mu meloon yoon saxaaba yi doon ko gisee soit mu nekk loolu loolu jarul interprétation sum mu ne loolu mooy summa ginnaaw gi in kaana ra'i min ahli al-fath wal-irfan wash-shuhud wal-ayan fa inna alladhi ra'aa huwa dhatuhu at-tahira ash-sharifa mu ne bu dee ne ki gis yonent may saar saam ci gént noonu bu bokkee ci ñi nga xam ne borom bi dalee na wuññil kiiraay yi ubbil leen dafa leen fat may leen ci maarifa ak di témoigner di seede di fekke di gis mbiri mbiri di leer ci ñoom kooku bu kooku bu dee ku mel noonu la moom li mu gis kooku mooy nekk-nekk yonent bay saasaam bu sell bi moom la gis wa in lam yakun min ahli al fa taratan takunu ru'ya kadhalika wa huwa wa taratan wa huwa al-kathir yara sharifata la ayna dhatihi mu ne nag bu dee bokkul ci ñëli mu gént yonent way saasan te bokkul ci waa ahlul fath kooku léeg-léeg mu nekk ne bu gisee yonent way saasan ci gént keneen nekk nekk yonent way saasan ci boppam la gis mu ne waaye loolu lu raar la mu ne waaye li ci ëpp nag day nekk loo xamante ne te mooy li ci ëpp léeg-léeg te mooy li ëpp day nekk keneen benn forme la ci nekk nekk yonent way saasan parce que yonent way saasan boo taxaw gisoon na hadith bi nga xamante ne ni Salih <laughs> mawla at-Tawama moom moo ko nettali jële euh, bu jaar ci Abu Hurayra bi ma naan euh, yonent bi alayhi salaam dane képp ku ma gis man nga gis ndax man fa inni dañ may gis ura fii kulli fii ay fii kulli suura dañ may gis ci bépp mel ci mel bu ne dañ ma ciy gis mooy foofu mu ne yonent saa salaam dañ koy gis ci bépp suura waaw nga ne ma moom moom boobu imaam alxaafis waxoon na li ci nekk que ne moo Saalih moom mawla Tawama dafa jaxasoo après moo tax imaam Maalik doon wax ne non moom da'if la waaw waaw moom da'if la ah imaamu Maalik ne moom wérul naka noonu imaam Sufyaan xaritam bi euh, euh, Ibnu Uyayna moom itam loolu la wax parce que en fait ku dëgëroon la mais à partir de l'an cent vingt cinq moom ci la commencé jaxasoo te imaamu Malik ak Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ak Sufyan ibn Uyayna ñu ngi dajeeg moom mii jële ci moom di Salih mawla Taw'ama ibn Umayya ibn Khalaf ah e, fekk jamono après boobu la moo tax e, kii ne e, Sufyan ibn Uyayna mu ne man daje naa moom soit l'an cent vingt cinq wala cent vingt six laa dajeeg moom ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk mag moo xaman dafa màgge ba daanaka bu masoon a toog nii sax day mel ni eh, yuut yi day génn tellement dafa màgge waaw ma koy laaj ay xadiis mais xamu ci xamu ci dara day jaxasoo mu ne man Sufyaan ibn Uyayna man maa eh, mu ne Sufyaan as-Sawri après man la dajeeg moom mooy man bi may dajeeg moom Sufyaan as-Sawri après la dajeeg moom waaw parce que ñoom ñëpp xamante woon nañ mu ne mu wax ko taalibe bi na ko man bi ma daj man maa njëkk dajeek moom après wa laqiyahu Sufyan as-Sawri ba'di mooy moom Sufyan ibn Uyayna waaw ak <laughs> léegi moo tax ki nga xam ne moom moom bu jëlee ci moom ñi ñi ci gën a siiw que ne moom bosam day day baax mooy Ibn Abi Dhi'b ndax moom moo magoon ñoom imaamu Malik même bu day xarit lañ woon moom ay côté l'an quatre-vingt la juddu ñoom imam Malik quatre-vingt-quatorze ak yooyu moom bi muy dajeeg Salih mawla Taw'ama Madani la Madina la dëkkoon moom boobu jaxasoowul woon mais ñoom imaamu Malik Sufyan ibn Uyayna Sufyan as-Sawri bi ñuy dajee moom daa fekk mu jaxasoo moo tax imaam Malik doon wax comme ni ko imaam Muslim indi na ko ci muqaddima bi eh, biñ koy laaj Salih ibn eh, ibn Taw'am eh, ibn Taw'ama maw no mawla Taw'ama bokk parce taw Taw'ama doo ku jigéen la bint Umayya voilà nekkoon sœur ci Safwan ibn Umayya comme niñ ko waxe woon moom moomu mu ne du ko déglu laysa bi siqa voilà kon Euh, euh, euh, loolu noonu nga ne ma moom moom loolu kat moom la man ra'aani fil manaam faqad ra'aani fa inni uraa fi kulli suura loolu moom loolu ñu la mais am na riwaay yoo xamante ne yonent bay saa saam da woon ki nga xam ne am na sax ci loolu lam yatakawwan waaw këne ki nga xam ne mooy waa ji Iblis da ne lam yatamassal bi gisoon nañ ko ci riwaay yooyu këne shaytaane manu la jël sama sama sama forme kon dañuy xam ne kon yonent bay saa sax dañ ko gis kon ci formam lam ñetta masal bii du niroog man moo tax ci ngay dégg waxu Cheikh euh, Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu bii muy wax al-Sharif al-Maghribi kon loolu euh, pour nga xam lii muy wax nii naan euh, bu dee ne dañ ko bu dee ne bokkul ci ñëleem mën naa nekk ne mu gise ko comme noonu waaye sinon bu mu gis benn ci suuraam yi ci meloom yi waaw waaw kon lenn ci suuraam yi allahu akbar kon loolu lu ama am solo la ta laa yatamasalu bii ru'yatul xaq la te tamit seytaane mënula jël eh, eh, li nga xam ne mooy normal kon loolu yëpp Euh, euh, manula nekk euh, kon mooy kon loolu liñ ci bëggoon wax mooy dangay gis ne kon bu boobaa lenn ci forme yi kon yonent bay saa man nga koo gis nekke formam mooy daa am ci misaalam yi formam yi ci suuraam yi moom la la borom bi wan waaye boobu day tegtal di wane li nga xam ne mooy dëgg-dëgg mooy nekk nekkam mooy boo gisee moom nga gis waaw benn la ko bële moo gën a mat waaw bële moo gën a mat mooy bi nga xam ne moom léegi nag dina leeral mais processus boobu nan lay demee moom ak Cheikh Abdul Aziz ah léegi mu ne xoolal euh, mu ne euh, wa in lam yakun min ahlil fati fa taaratan takunu ru'ya kadhalika wa huwa an-naadir wa taaratan wa huwa al-kathir yara suratahu surata dhatihi sharifa la ayna dhatihi day gis bu bokkul ci waa ahlul fath yële mën naa nekk mu gis comme gis muy yonent way saa saam ci nekk nekkam ci dëgg la gis waaye sinon li ëpp ci ñoom li ñuy gis bu ñu géntee mooy forme mooy image bi yonent way saa saam lañ leen di wan waaye nekkul nekk nekk dëgg-dëggam mu ne wa zalika léegi nag mu ne leeral lool wa zalika li anna li zaadi sharifati tahira suwaran biha yura sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndax te loolu lii wax jii mooy xadis bi ñu jóge sànq bu mawla taw ama bi li an nii uraafi kulli suura day jëm di jàll ci wax jooju kene ndax moom yonent bi alayhi salaatu salaam nekk nekkam gu tedd gi gu sell gi dafa am ay melo yu bari ay image yu bari bihaa yuraa yoo xam ne dañ ko ciy gis moom sallallahu alayhi wa sallam fii amaakinin kasiira fil manaami wa fil yaqaza ci nelaw ak ci jéebéer mu ne wa zalika loolu nag kaay ma wax la li anna li zaatihi sharifati li li zaatihi sallallahu alayhi wa sallam ndax nekk-nekkam alayhi salaam nuuran leer la munfasilan anha waaw dafa am leer boo xam ne dafa taqale ko jóge ci ci nekk-nekkam moom alayhi salaatu wa salaam qad imtala'a biha al-aalam kullahu dajee feesal addina bi yëpp fama min mawdi'in minhu amul benn bërëb ci addina bi illaa wa fiihi nuuru sharif lu dul leeru yonent may saa saa bu tedd boobu leera ba nga fa summa haadihi nuur mu haada nuur ginnaaw gi leer googu tazharu day feeñ fiihi zaatuhu alayhi salaatu saa salaam gis nga leer googu e, nekk nekk yonent may saa saa da ciy feeñ kama tazharu suuratul wajhi fil mir'a comme li nga xamante ne nii yow sa kanam boo taxawee ci kanamu seetu ni ñu koy gisee mu ne naka noonu la nekk nekk yonent bi alayhi salaatu salaam di feeñe ci leer yooyu nga xam ne dafa tas ci àddina bi yëpp fa an fa unzila nuur fa anzil nuur bi masabati mir'at wahida fa mala'atil alam kullaha boo wàccee nag leer googee ah, mel ni benn seetu la kon daa nekk loo xamante ne nii dafa wër àddina bi fees ko ngër wërngal këpp waaw mu ne wal murtasimu fii li nga xam ne moom lañ ciy dessiné moom nga ciy gis boo gisee ci leer googu huwa zaatul karima mooy nekk nekk yonent bi saa saam bu tedd bi mu ne famin huna ci lii nag kaana nekku na yaraahu alayhi salaatu wasalaam di ko gis rajulun benn nit bil mashriqi nekk mashriq wa aaxar keneen bil maghrib waxu imaamul Qurtubi yi mu doon daq mu ngi Serigne dañ koy leeral nii radiyallahu anhu que noonu waa ji li mu bëgg wax ne bu dee ci dëgg-dëgg noonu lañ koy gisee comme ni ko saxaaba yi doon gisee daa a wax ne kon koo gis ci bu ko kenn di gis mënuñu koo gis ci bërëb yu bari waaw parce que comme que moom moom comme ni fi newoon buñ bu nekkee fii man la nekk feneen te kon mooy génn na ci xabroom waaye loolu lañ la waxoon waxoon nañ ci liñ la wax te loolu la sëriñ bi dina leeral nii ne dina leer li tax loolu mën a nekk mu naan la looloo tax nag comme nii mën a wax leer la bu fees àddina bi moom nag nekk nekkam day feeñ ci leer googu di ci génn comme ni nga xam ne nit ki bu tiimee feet noonu la ciy feeñ comme que bi yëpp <laughs> léegi nag naka noonu moo tax ngay gis nit ki mën a nekk benn nit mën a nekk mashriq mooy eh, bu dee ñun fii ñu nekk mashriq mooy Arabie saoudite yooyu comme boo nee Sénégal le mashriq wala Japon wala jëm foofu Asie ñooñu féete na le ñoom ñu mën koo gis wa aaxar keneen nekk bil Maghrib bi ay côté Maroc ay ay ay Occident ay Europe ay feneen feneen waaye ay Andalousie ay Sénégal ay feneen moom mu nekk foofu mën koo gis wa aaxar keneen nekk bil Junuub bi ci bi ay Afrique du Sud ay Tanzanie ay Botswana wala fële ca Australie ca suuf moom mu koy gis wa aaxar bi shamal kenn ki nekk ci nord bi voilà nekk Norvège Faransa ba pare di ko gis ah mu ne lool lii la wa aqwaamun ak nit ñoo xam ne laa yuhsu laa yuhsuuna kenn mënu leen a euh, tënk fii amaakinin mukhtalifa fii aanin waax ñuy gis yonent may saar saar ci ay waxtu bërëb yu wute ci benn waxtu wa kullun yaraahu inda te ku nekk fa nga nekk yaa ngi koy gis wa daalika mu ne la kaay ma wax la gis nga loolu lu tax li anna nuural kariim alladhi tar tarsumu fiihi zaat maa kulli wahidin minhum ndax leer googu nga xam ne moom la ne moo fees te sell te tedd fees ci àddina bi nga xam ne nekk nekk yonent bay saasaam da ciy dessiné wu ku nekk fa nga nekk dafaa nekk leer googu nga fa waaw wal maftuhu alayhi nag mu ne ki nga xam ne borom bi da koo ubbeel defal koy ubbi inna fatahnaa laka fathan mubiinaa bu la defalee fath ubbil la ubbil la kooku boroom ci yàlla defal lool huwa alladhi idaara as-suura bu gisee melo bi moom mooy image boobu noonu allati indahu ba nekk ca leer ga nekk moom ca fees àddina bi nekk moom fa mu nekk ci àddina bi tabi'ahu basiratu mooy xolu biiram bëtu biiram day topp leer googee waaw da koy day topp day topp image ba bokk day topp image bi summa yaxruqu après mu xotti bi nuurihi ci leeram ila mahalli zaati ci lay xottee ba xam ba ba fi nga xam ne mooy yonent may saasaam affaire image bi lenn la li muy niru moom la lay misaale comme dama taxaw tiim benn seetu seetu boobu mooy bi masaabati moom mooy wallaahi masul ala mooy leer gi nga xam ne leeram gi nga xam ne dafa fees ci àddina yonent may saasaam nekk fi mu nekk bu xoolee fenn jublu fenn wala borom bi te loolu mooy di fàttale ko li ñu doon wax ci euh, jataay yee ñu génn bi muy leeral naan koog do euh, euh, euh, tanxasurul jihaad jihaad yi dañuy kii ci jihaadul amaam ak yooyu te bu demee fële day gën a tee aay ndax ruux bi kese moo ëpp doole zaat bi da koy moo ko doon tëbb fii ci kaw suuf bu demee fële ruux day gën a rëyati léegi nag moom bu ñu fu mu ci féete dañ koy gis image am comme rek boo duggee xam nga am na ascenseur loo xam ne wala foo xam ne dañ fay dugg fépp nekk ay seetu waaw kay image boobu moo gën a ci nañ jël boobu néeg boo xam ne wala pièce boo xam ne fépp ay seetu la boo xool foo xool gis sa bopp foo yaa ngi fi léegi nag waa ji nga xamante ne moom daa am basira kii gis euh, seetu bi ngandum pièce la nga nekk ci digg bi sa image mu ngi fële gauche waaye mu ngi droite mu ngi ci kanam mu ngi ci gannaaw ki nga xam ne daa ñëw dugg xool gis seetu bi gis la moom mooy maqtu alayhi moom day am capacité du du rek moom xool ci seetu bi rek lay man nu leeru basiram bu euh, bëtu xolam bu boobu nga xam ne borom bi la ko may kattan leer day mën a dagg xotti barrières yi ba dem ba xam topp day topp du xotti day topp leer gi xam ne fii la jóge ba ba agsi ci ki nga xamante ne moom la image am di feeñ ci seetu bi mu yonent bay saa salam loolu la ñu bëgg a wax lii léegi foog naa loolu leer na waaw <laughs> waaw mu ne waqad yaqa'u hada lii nag léeg-léeg mu jot mu mu am ko mu dal li xayrin maftuh alay koo xam ne bokkul du maftuh alay du ko am tas ko du kooku mën na ko ke léeg-léeg kooku borom bi dana ko defal lii bi an yamunna alayhi ta'ala bi ru'yati zaatil karima borom bi may ko mu gis nekk nekk yonent bay saasaam bu tedd bi sans image yooyu waaw mu bañ a yem ci image kese mu ne loolu lu koy waral mu ne wa zalika bi anna bi an yaji'ahu alayhi salaatu wassalaam ila mawdi loolu mooy yeneen bay saa saa mooy ñëw fekk ci waa jooju fi mu nekk boobu zaatam la dikk kama ida alima minhu alayhi salaatu wassalaam kamaal al mahabbati was-sidqi fiiha kenn ni nga xam ne yeneen bay saa saa bu xamee ne diw matuk sopp gum ko sopp te dëggu ci sopp gi ah yeneen bay saa saa terale ko loolu ñëw fekk ko fa nekk feeñu ko ñëw mu gis ko nii mu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne fa amrul mas'alati nag gis nga mbir mii nii nga ne bi saay la mu ne gis nga mbir mii mbiram dëgg-dëgg ma mawkuulun ila nabi yonent mu yonent suñu borom da ko yonent bi alayhi salaatu salaam ci moom la waaw ci moom lañ ko gàll fa man sha'a araahu araahu zaatahul karima wa man sha'a araahu suuratahu ku mu soob yonent bi alayhi salaatu salaam nekk nekk boppam la lay wan ci ndigalu yàlla alhamdulilah ku mu soom nag ci ndigalu yàlla mu wan la image image yu nekk mu ne wala hu yonent may saa saa nag ñeel na ko zuhurun ak seen fii suwarin uxar <laughs> man na teen ci yeneeni forme yu wute biñ ko xame woon yi ko saxaaba yi melale woon mu ne wa hiya suwarun ah suwaru min al anbiya wal mursaliin alayhimu salaatu wa salaam wa suwar adadil awliyaa wa suwar adadin minal anbiyaa mu ne mooy melo mooy forme yonent yi mbooloo bu bari wala ñoom ñëpp ci yonent salaam waaw wa suwar adadil awliyaa ak tamit mooy awliyaa yépp yonent bay saa saa mën na la fee ñu yor forme kenn ci ñoom. min ummatihi waaye awliyaa yi nga xam ne walu yi nga xam ne ci xeetam la bokk. min ladun zamanihi alayhi salaatu wasalaam aw wali yoo xam ne jamono ya muy mooy wali yu buñ ko waxee ñi ci gën a màgg ginnaaw yonent bi alayhi saxaaba yi loolu la lay wax mooy mën nga gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci forme Sayyidina Ibn Abbas mais sauf que yow doo dund nekk ba gis yonent bi bi la sallallahu alayhi mais nag du formam forme Seydina Ali la la fa feeñe loolu la lay wax waaw ilaa yawmal qiyaama wala yu ñu ci jaar yépp ku ci nekk yonent bay saasaam mën na jël sa forme feeñu ci ni ñi nit ki ñu gis yonent bay saasaam ci forme kenn ci nit baax ñi allahu akbar mu ne wal adadul mazkuur as-saxiix fiihi annahu ghayru ma'luum lim bi nga xam ne moom la ñu tudd te mooy bi wir mooy ni lim boobu kenn xamu ko xoolal waaye parce que nag depuis saxaaba yi ba dernier wàll yu ci kaw suuf xeetu yonent way saa sab ku ci nekk ci ñoom yonent saa salam mën na jël sa forme feeñoo ci ci ki nga xamante ne mooy ci nit ñi wala ci kenn ci nit ñi <laughs> mu ne loolu moom du liy dëgg mooy li gën a wér mooy loolu du lu ñuy mën a lima waaw am na nag yeneen wax yu ci am waaw <coughs> bar waaw moo tax yonent bay saa sam man na la feeñu la la bëgg a wax ci forme beneen yonent mais bu boobaa yow sikki sakkane ci yonent bi la alayhi salaam loolu day leer ci yow day leer ci yow waaw <coughs> allahu akbar waaw léegi mu ne wamin huna ci fii am na lu ci teg mais lool euh, euh, mu ne wamin huna ci fii nag yaqaru lay rote lay lay jote lay dale kasiiran ñu bari lil muridiina taalibe yi ru'yatahu alayhi salaatu wa salaam fi zawaati ashyaakhihim la sëriñ boo xam ne dafa sopp sëriñam taaliboom dafa sopp sëriñam dëggu ci di roy sunna yonent way saa sa alxuraan ak loolu jaare ci sëriñam bëgg ko sopp ko yonent way saa sa am léeg-léeg lu bari buy ñëw ci moom bëgg teral taaliba boobu buy ñëw forme sëriñam la yor <laughs> waaw waaw léegi nag bon a Cheikh Abdul euh, kii Ahmad ibn Mubarak léegi mu def mise en opposition new wa qad ra'aytu lii sëriñ bi wax qultu mu ne nee naa wa qad ra'aytu sallallahu alayhi wa sallam marratan fi surati shaykhina radiyallahu anhu mu ne man mas naa gis yonent bay saa saa mu yor forme Serigne bii di ma wax lii muy Cheikh Abdul Qadir non Cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabbar man gis naa man yonent bay saa saa mu yor forme am <laughs> waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu de waaw Allahu akbar waaw waaw Allahu akbar bi naan ma bëgg jël jël ko dugal ko sama biir mais loolu liñ ci jublu mooy rek ma bëgg yonent bi saa salaam pot li ñuy wax ci beneen côté naan mooy jiw bon euh, wallaahi masalaamaaleykum c'est pour jo euh, euh, yombal affaire bi ah ñu xaw ko mais du expression bu baax. liñ naan diw par exemple jinne yi dañ koo possédé di wax ci làmmiñam di kii ci moom moom ne lu mu wax gaayee wax gaayee kii di ko defloo loolu noonu mooy lu mel noonu. ci koo côté woom nag yonent bay saasaam yow moo lay moo lay moo lay possédé yor sa lépp nga xam ne boo waxee mooy moom la moom mooy wax à travers yow di jëf à travers mu ne lool laa bëggoon nag ñu ma ko gisee ci forme sama sëriñ bi loolu laa bëggoon mu mu defal ma mu ne fa qaala li cheikh léegi <laughs> mooy kooku ma gis xam naa ne yooyu saa salam la mais ci sama forme sëriñ dina wax lu tax nee ma ne ko mu ne ma hada la yakunu fi maratin wahida mu ne ma loolu du nekk d'un seul coup du rek day xew benn waaye loolu day ñëw wa innama yahsulu bi tadriji shay'an fa shay'an ndànk ndànk ngay amee loolu <laughs> waaw mu ne yuridu mu loolu la lay wax mu ne la yuridu anna duxulahu asya euh, ibn al mubarak mooy wax ah mu ne ahmad ibn al mubarak mu ne euh, euh, loolu liñ ci jublu alayhi salatu wassalam fi batinir ra'i bima yakunu bi tadrij mu ne loolu ndànk ndànk lay nekk waaw ndànk ndànk mu ne nag wa innama nasabtu hadha al qawla li shaykh radiyallahu anhu li annahu kallamani min jihatin ukhra mu ne boo gisee ma wax ne teg ne lii seex bi ne ma loolu parce que daf maa waxe ci beneen wàll moo tax ma askanal la ko wa zaat allati waaye nekk nekk góob nga xam ne moom laa bëggoon loolu dal ma ci moom mu defal ma loolu ah mu yonent way sa sam dañu lam tazat ala tabassumi wal farahi bii waaw ci noonu le moom dañul woon di muuñ kontaan ci man <laughs> waaw léegi kon côté bu njëkk baa ngoogu mooy ruya boo xam ne maa la ta'bira fii mooy gis nekk-nekk yonent bi alayhi salaatu salaam ni ñu ko xame woon fii loolu nag wax na la ñaar lay nekk soo mu nekk nekk-nekk boppam bi nga gis bi saxaaba yi doon am dëgg dëgg moom nga gis te loolu mu ne maftuhun alayhi ak ku ko doonul dina ko dal mais léeg-léeg mais yonent saa salaam day xam ci kooku sopp bu mu ko sopp même bu dee matagul ñëpp topp sunnaam moom mu ñëw wan ko boppam waaw sinon ay formam la lay wan yoo xam ne forme direct la mu ngi mel ni boo ñëwee fekk ma taxaw ni nga photo ba jël photo bi wan ko nit ñi mooy ki nekk photo bi man la man nga mais loolu sax moo gën a garaaw photo bi parce que photo bi man nga non c'est pas la mais suura boobu moom la parce que mooy image yu seetu et eh, parabole seetu yi ñu la waxoon sànq te cheikh bi joxe woon ko sànq kon bu njëkk baangoo mu ne al qismu saani beneen al qismu saani beneen wàll man ra'aahu min ru'yaahu alayhi salaatu wassalaam maa fiihi ta'biir ci gis bi nga xam ne moom nga ko nit ki di gént gis ko loo xam ne nag ah dafa laaj ta'biir dafa laaj ñu daal di koy interpréter mu ne wa ta'biiru haahunaa fii darajaati zalaam mu ne nag interprétation fii day nekk nag ci selon darajaay lëndëm yi waaw waaw laa fii ta'wili ru'ya fa innaha ala al-haqiqa la ta'wila fiha nekkul li mu gis de li mu gis moom mooy yonent bi alayhi salaam amul sikki sàkk waaw amul sikki sàkk loolu du loolu la wax mais mooy aji ci ko gis kooku selon moom ni mu mel ci la ko yonent bi alayhi salaam di feeñoo moom lañ la doon wax moo tax ngay gis yonent bi alayhi salaam kenn gis ko am lu wàññeeku ci moom loolu du ne nekk-nekkam boo am lu wàññeeku de déedéet borom bee la nëbb yenn yi ngir wan ay faay yu nekk ci yow ngir nga corriger ko loolu lay wax voilà mu ne fa inna man ra'ahu alayhi salatu wassalam faqad ra'a al-haqq alayhi salatu wassalam ndax mooy ci riwaaya yi gisoon bi gis riwaayaat ku ma gis faqad ra'a al-haqq man ra'ani faqad ra'a al-haqq waaw yeneen saa salam ne ku gis gis na dëgg <laughs> waaw voilà moom mooy manifestation borom bi gën a ci moom la jaar moo tax boo gisee mu ngi mel ni yaa ngi gis borom bi tabaaraka wa taala waaw waxuñu ne borom yone saa sax mooy borom bi loolu loolu waxi yooyu kan moo ko wax waaw xulul yooyu nga xam ne asad yooyu yooyu ay caaxaan la ay waxi koo xam ne ku moom yow yéefar la waaw loolu moom kenn waxu ko <laughs> mais mooy manifestation yi borom bi def ci yonent bay saa saam defu ko ci moom la gën a mate waaw léegi ku ma gis kon dëgg nga gis mooy kon kooku bu gént yonent bi saa salaam ci beneen suura mooy dëgg la yonent saa salaam la voilà <laughs> moo tax lii euh, day wa kii waxu la imaam Ibn Sirin doon wax ne li imaam ne moom nee na ku ku ko waxoon ne gis na yonent saa salaam moo ne ah, ci kaw sartu ci mu nekk ci nañ ko na ko saxaaba doon gise laa ne woon loolu Euh, noonu la gis waaye du lool kese ndax yeneen saa salaam moo tax imaam an-Nawawi waxoon la imaam al-Qaadi waxoon Qaadi Iyaad mu ne loolu dëgërul ma ne ku gis yeneen saa salaam moo xam ci melo bi meloon wala beneen melo moom nga gis maa ko wax man imaam an-Nawawi te loolu la xadiis wax <laughs> waaye loolu laa seetlu Abdul Aziz ad-Dabbaa di wax nii léegi nag mu ne kon li ñuy interpréter nekkul gént gi de la mu jéem gis du loolu la interpréter mais moom ni mu laa fi ta'wil ar-ru'ya fa inna ala al-haqiqa la ta'wila fiha fa inna man ra'ahu képp koo gis alayhi salaatu wa salaam yàlla borom bi julli ci moom tey sëlmal faqad ra'a al-haqq gis na dëgg alayhi salaatu wa salaam yàlla yàlla julli ci moom tey sëlmal waaw. mu ne léegi kaay ma tasalla ila darajaati ad-dhalaam al-waaqi' fi dhaalika fa naqul mu ne kaay moo xal la nag leeral la eh, eh, selon martaba eh, kiiwu darajaay ah. lëndëm yi nga xam ne moo tax nit ki bu gisee yonent bay saa saab léeg-léeg du ko gis ci forme bi ko saxaaba yi melale biñ ko décrire mu ne fa naqulu ñu wax man raahu képp ku gis première euh, façon alayhi salaatu wassalaam wa huwa yuharriduhu ala dunya nga gis yonent bay saa salam parce que loolu bu xaqiqa ci <laughs> mu naan la mu mu mu lay xërtal ci àddina na di la pousse waaye yow ngir yëfi àddina yéeg àddina mu ne kooku moom fa zalaamu zaatihi fi darajatil kooku lëndëmu boppam aji gis kooku gis yoleen saa salaam mu lay voilà di la xër ci mbiru àddina voilà di gaaw amancel affaire u àddina kese